mooy ak rendeem même bu dee da gis baat bi daal la booy wax fa nga rendi moom de toute façon mënoo ko laal moom mais ba nga rendee yaayam la faatu mooy loolu jarul ngay rendi da ngay fees rek daal di mën a jëfandikoo waaw ndax ndax dañuy permettre ci li nga xamante ne tabaa la loo xam ne mooy dafa topp loo xam ne duñ ko permettre ci li nga xam ne moom lay topp mooy cosaan bi voilà mooy nday ji bu dee dañoo rendi euh, euh, am xar mu jigéen doom jëmu ëmb ndeke dafa ëmboon mu faatu loolu it loolu deram dagan na mooy laab na moom dagan naa lekk te deram laab na waaye deru doomu aadama it laab na waaw waaye kenn du ko jëfandikoo de anon ah li gaa yi naan xawma ba jàkkaay wakaam ja fan daa am foo xam ne ndënd boo xamante ne nii nañu ko foore mooy deru nit la wal iyaadu billah ñoo ñoo ñoo ñoo doyadal doomu aadama en plus ndënd gi nekk ci jàkka diine yarhamukallah diine diine diine Sénégal moo neex <laughs> rien ndënd gu nekk ci jàkka ñu naan déet lañ ko foore lañ ko foore xam nga mooy lan mooy tamaat mooy mooy jënd yi ah boo gisee jémbe yi boo gisee jémbe yi mooy yi ñuy def rek ngir per per percussion persi perci perci percussion la ñuy wax percussionniste yi ñuy tëgg kii yi yooyu ñuy tëgge ñu jël euh, li ngay fi ñuy dóor euh, yat wi ngir mu naan tog tog gaa yi ne yaram yaramu nit lañ ko benn nit daal lañu fees lañ jël yaramam noonu def ko noonu walla iyaazu billaah mooy loolu dafa dafa dawlu dafa xaraama def loolu waaw même bu dee daat deru nit la na ndax lool moo tax yeneen tubaab sa sam xattaa kuffaar yi comme niñ ko gisoo woon ci jàkka ji la leen doon accueillir waaw te doonul lañ woon wax ne eh aywa léegi ku mu nuyu ne nañ leen raxasuñu parce que ñoom ay sobe lañ parce que bu doon lool la ku mu laal ku ne ku ko nuyu ci ñoom après dina raxasu ji mooy deru doomu aadama taahir dafa nekk loo xam ne lu laab la kon yii nii dafa laaba ah. waaw jën wi deram mooy moo tax boo yoree jën doo ñëw obligé même bu dee ne bañ koy napp dafa faatu ah mu nekk medd nga ñëw naan xoosal xoosal der bi ba pare parce que daganul déedéet laab na ndax dëgg laabul laab na lépp loo xam ne maa la demalu saa yi la loo xam ne amul deret yuy wal waaw animaux yi nga xam ne amuñu deret juy wal ak xar mi nga xam ne dañ ko dañoo rendi ndeyam mu faatuwaale loolu it deram laab na doomu aadama wi deram deram laab na waaye kenn du ko utiliser de comme yi njëkk yi déedéet yii yépp man nga leen utiliser ba mu dox ba mu des bu doomu aadama léegi nag bu ñu xamee kon lool préalable la premièrement mooy kon lépp loo xam ne animal boo xam dañ ko rendi ci yoonu sharia comme am xar aw nag ab gëléem ñu loj ko yooyu yépp seen der laat na loolu amul wuute fii li ñuy wax mooy médd ndax Seydina Salama ibnul Muhabbiqi radiyallahu ta'ala anhu dane yonent ma lay saar saam dañ ne ko lii médd la de baag bi nga nar a jël nar ci jàpp ndox mi kër gi nga dugg ndaw si musrika la te deram bi kiiwam bii nii baagam bii nii mu yor nii lii médd lañ ko defal kon nag yonent bi aleyhi salaatu oh, dina yéeme de mu ne déet dibaaruha tuhuruha kon nag médd lañuy wax léegi nag mu des kon laaj bi mooy euh, lan mooy àtteey médd deru médd est-ce que laab na bu dee avant ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy tami hein mooy imaginer loolu nag mën na nekk xar xam nga xar lu ñuy lekk lu ñuy lekk yàppam na mais bu dee rendi wuñ ko ci yoonu sharia mu ngi mel ni yow nga jël sam xar jox ko ate mu rendi lox mooy médd la def na ko médd yow de bien boo nga jëndi beneen am ngeen te bëgg lu féex toog woo tubaab bi nga xam ne ferme la yor allo oui Sébastien comment allez-vous tout va bien oui oui pour moi ça trè très bien bon euh, qu'est-ce que je voulais dire j'ai euh, un baptême j'ai une naissance mardi prochain mais je voulais bon parce que y aura beaucoup de personnes inch'Allah bon gars yi général duñoo insha allah ah pour faire vite parce que bon bëgguma ñëw yàgg foofu je ne veux pas passer beaucoup de temps là-bas à la ferme ce que tu vas faire à huit heures pile est-ce que tu m'entends bien à huit heures pile hein tu peux immoler euh, pour moi une bête bon qui après moi je passe euh, vers dix heures comme ça non neuf heures je passe à neuf heures comme ça je jël lépp je waajalal ma ko de je te paye affaire bi eh. yow nga def ko Sébastien le fermier da rendil la feesal la defal la kii teg mooy médd la xaw ma dara yow da boo ñëwee bi yoboo nga ngeen nga jëndewaat ci xar yi beneen boo xam ne yaa koy rendeel sa bopp parce que ate manu la rendi amul amul habilitation te loolu gisoon nañu ko gisoon nañu loolu mooy medd la par exemple xar mu mel noonu wala xar mu jekki sa xarum tabaski nga yeew ko mu mu rabe waaw wala même xar muy kër këri di kër këri ba xoj boppam xoj boppam nga ñëw fekk mu sedd guy der boobu deru medd la waaw mu jóge ci kaw wadd wal mu taraddiyatu wan natiixatu bi mbëkkante ba benn bi faatu xar yu doon mbëkkante wala gëléem yu doon gañante wala nag yu mbëkkante benn bi fëq biiru bi ci des mu faatu yow boo ñëwee der boobu deru medd la léegi nag mooy kon bokkul ak bi nga rendi bi nga rendi moom nga wulli ko nga ñàkk koo wulli tani nga ko taniwu ko boobu lu at na léegi nag laaj bi mooy est-ce que bi nga xam ne der bi nga xam ne kenn tanewu ko nag non deru medd la boobu ah te kenn taneegu ko loolu est-ce que laab na wala déet loolu boroom xam-xam yépp dañ ne mukk waaw déedéet deru médd fekk taneeguñu ko bu ñu ko taneegul laabut ba mu des imaam az-Zuhri imaam zuhri nag rahmatullah alayhi moom dane ñu tane kook ñu ñàkk koo tane ñoo yem waaw bu ñu ko taneeg buñ ko ñàkkee tane ñoo yem dafa laab waaw deru médd bu mu doon bu ñu ko xasee tani wala laata ñu koy tani laata ñu koy wulli ak bi ñu ko wullee ba pare benn la mooy dafa la mais loolu moom kese ko wax waa jamaahirul ulama dañ na déedéet waaw waaw parce que léegi laaj bi wax bi wax bi mooy mais imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi xam nañu ko ak maggaayam ak kiiwam ah mais li mu wax nii fu mu ko teg mu ne mais c'est que liñ ko utal dalil parce que dafa ñëw ci riwaay yiy wax ci wàll wii te mu ngi sax imaamul Buxaari yi rahmatullah alayhi riwaay boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane lekk ko moo xaram mooy lekk midd moo xaram moom mu jàngi ci ne bon comme que lekk bi am na riwaaya bu ne lekk bi moo xaraam kon dama ci dama ciy jàngeex dama ci xame ne kon ndeke der bi kon xaraamul utiliser der bi laat na ndax bu doon ne utiliser der bi dafa am problème avant ñu koy tane wala laabul yonent bale saa saam du ne du du yemale àtte bi mu wax ne lekk gi kese moo xaram léegi ñoo ko mais hadith sayna Salaba ibn al-Muhabbiq bi nag ne dibaawu waa tuhuur waa këne ak tulleem maanaam tull tax ah, maanaam tulli saa ne mooy wulli walla wulli am naa wulli xam nga wulli day tekki leneen buñ naan waa ji da koo jàpp wulli ko ba mu nooy mooy da koo tulli ba mu nooy rek da koo dóor ba mu sonn voilà waaw <laughs> ah, mais bon jubluwuñ ci loolu wulli bii mooy waaw boo koy tani ni ngay def def ko ak xorom ak yooyu def ci neb neb waaw yutahhiruha al-ma'u wal qaram comme la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xadiisu yaay Maymuna mooy ni ñuy defare der bi am ko defare neb-neb ndox ak neb-neb waaw ndax boobu it mooy bi yaay Maymuna ne yonent bi alayhi salaatu salaam marra an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi shaatin yajurruunaha fa qaala lahu axudh mihaba fa qaalu innaha mayta fa qaala yutahiruha al-maa'u wal-qarad xadiisu imaam abu daawud ak imaamu annasaiyu rahmatullah alayhima ñoo ko solo yaay maymuunatu bintul xaarisi xaarisi yaay maymuuna mu ne radiyallahu anha mu ne yonent bi dafa romb gàtt boo xam ne saxaaba daa gis yeneen lenn ci saxaaba yi di ko diri di yóbbu mu ne mais yéen bu jariñoo ci deram law lan tabantum biha biha aka neexoon ngeen daldi law axadtum am na keneen riwaay law lawin tabantum aka neexoon ngeen ngeen ngeen utiliser daldi jariñoo biha biha ci deram ñu ne ko ah, innaha mayta yonent bi alei salaatu salaam lii médd la de xar mi nga gis ñu koy diri mayta mooy médd la mu ne leen yutahhiruha al ma'u wal qaraf bi mais ndox ak nepp nepp moo koy laabal der bi waaw mooy même bu dee lool la même bu dee medd la yëg leen ne li koy laabal mooy ndox almaa u ndox wal xarawu ak nepp nepp loolu nag mën naa nekk nepp nepp du obligé lool kese la mooy ne mën naa nekk comme ni ko gaa yi dese rek gaa yi tane po yi ci suñu réew ya di ko defaree ak xorom def ci xorom ak yooyu nga xam ne weer ko ci naaj wi ba salte salte yi yàpp yi ci taq ak yooyu yëpp deñ ah yooyu yëpp da koy doxal waaw da koy laabal kon yu toyiru eh, dina ko laabalal maaw ndox wal qorodu ak li nga xam ne mooy nep nep jujubier du no non nep nep du ju eh, nep nep mooy lanati mooy mooy mooy lële Euh, euh, affaire bu ndaw boobu tey xaw a xonq siddéem siddéem mooy jujubier foog na neb neb daal mooy façon garab boobu nga xam ne neb neb kii la bu neex sax <laughs> waaw neb neb nan laa koy waxee en waaye euh, c'est vrai c'est sûr que du acacia albida parce que acacia albida mooy mooy kële mooy kadd mooy kadd bon nem-nem daal bon xam naa gaa yi ban ci worof laa ko xam gaa yi xam naa ngeen dimbali ma ci insha Allahu ta'ala kon moom euh, ñu ne euh, euh, mooy xadiisu yii nii yutahiruha al-ma'u wal qarad yonent ma lay saab-saab nee na leen aka neexoon ngeen law axadtum ihaba ay bu ngeen jëloon euh, kii euh, der bi ngeen jëfandikoo ko moo gën ngeen di sànni même bu dee médd la ngeen sànni ko noonu ñu ne ko mayta la mu ne yutahiruha même bu dee mayta la li koy laabal kon mooy il faut ñu wulli ko ñu ne ko ak xadiis bi tohóoro ah tohóoro dibaaruha li koy laabal mooy wulli bi bu salama ibn muhabbiq bi waa léegi kon yonent bi aleyhi kon kii boog Seydina naa Az-Zuhri mais lii nii yëpp moom moom noo ciy wax hadith yi nii yëpp mu ne loolu moom lenn rek la mooy liñ koy wane ne rek da koy gën laabal waaw ak jégg dayo la rek ci laabal mooy laab na ba pare mais bu la nee yutahiruha moo koy laabal mooy da koy gën a laabal lay tekki almaa u ndox wal xarasu ak loolu ak ak neb-neb waaw waaw ñu ne ko ah, ah. non attends yaa yaa imaamana mais yutahhiruha loolu moo boobu leer na mooy da koy laabal mooy kon mbir mi dafa laabul woon mu ne mais déggoo li ma la wax mooy da koy gën a laabal wala sax ma ne mais da koy laabal la wax mais loolu tekkiwul ne sobe la parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na as-siwaaku madharatun lil fami mardaatun lir rabb xadiis Abu Bakar radiyallahu anhu ah yonent bi siwaaku soccu mutahharatun matharatun matharatun lil fam day laabal gémmiñ wa mardaatun te day gërëmloo lir rabbi borom bi subhaanahu wa ta'aala mu ne mu ne waaw léegi matharatun lil fam ni est-ce que loolu day wane ne kon gémmiñ day day laabal gémmiñ est-ce que soccu day laabal gémmiñ mathara la waxa ah, comme nim ne tahur mooy même si ñoo bokk ay racines dañoo bokk fuñ jóge est-ce que loolu day tekki ne kon euh, gémmiñ dafa sobewu gémmiñ dafa sobewu ah non non non non sobewul nag du sobewu mais mooy da koy setal quoi mu ne waaw kay fee setal la ne kon laab gi ñuy wax ci wàllu sharia laab gi ñuy wax noonu loolu taxul ñuy wax fii mais waaye nag incha allah waxu waa jamaahir ñi ci des ñépp moo gën a dëgër waaw ndax hein mooy xadiis yi bu sayyidina salama bi naa maymuna ak yiy wax ci côté bu mel nii yépp waaw di wax lii naan ay dibaaruha tuhuruha dibaaru juludil maytati tuhuruha dibaaruha zakatuha bële ñu ne ko mayta la médd la mu ne yutahiruha li koy setal li koy laabal mooy almaa ndox wal qaral ak neb neb ñu ne ak xadiisu abdullah ibn akim bi ah mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam da leen a bind ab lettre laata muy génn àddina te mu ngi ci musnadu imaamu ahmad rahmatullahi aleyhi laata mu leen di laata muy génn àddina ah am na yenn yoo xam ne dane bi bokk na lam leen bindaloon ca lettre ba ne leen an lan tafa'u an lan tafa'tum an lan tafa'u bi bi ihaabin wala azab ñu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam mais ci lettre boobu dajeen avant un mois avant muy génn àddina leen nag ta bu leen tafantum bu leen jé bu leen utiliser wala allan tafantu yéen nit ñi yéen ñi jot sama lettre bii bu leen utiliser bi mayitin ci médd bi ihaabin du caagante ne der ah wala asab mooy lii ne ci biir waaw bu leen ko utiliser ñu ne waaw lii nii day wane ne kon bu doon ne laab na kon du leen wax loolu ab mayta bu leen utiliser deram du leen ko wax waaw ba pare ñu ne am nañ beneen lu ñuy dëgëral mooy lu fait que mu ne lii koy laabal ah lii koy laabal mooy ñu ñu wulli ko kon loolu mooy wane ne mooy loolu mafhum bi day dëgër que bu ñu ko wulliwul du bu ñu ko wulliwul du laab c'est simple waaw bu ñu ko wulliwul du la parce que bañ ko nee medd la ah ah yonent bi alei saatu salaam sayna salama ibn al-muhabbiqi radiyallahu anhu mais der bii nga ndox mi nga doon utiliser der bi mu ne nii ñu lonk ko nii baag bii ñu lonk medd la mu ne dibaaxuhaa juruudu tuhuuru ba ñu ko wullee lalaab ba pare médd mi fii ci Sayyidatu Maymuna mu ne gaay bañ ko waxee lool ne ko lii médd la saxaaba yooyu radiyallahu anhu da yu tahiru ha li koy laabal te loolu moom mooy xaqiiqa shar'iyya waaw xaqiiqa shar'iyya bi lañuy bàyyin atte bi ba luy wane ne xaqiiqa lughawiyya bi moo noot parce que ci sharia lañu ne ah kon yutahhiruha al-ma'u wal-qarad kon ñu ne loolu mooy charte loolu day wane ne kon comme que lii ba koy laabal kon bu ñu ko deful du laab fenn waaw bu ñu ko wulliwul du waaw di baaxu tuhuruha te loolu dafa leer sax soxlawul soxla fële mafhum fii dafa leer quoi dibaaxuha li koy wulli li koy euh, wala tuhuruha dibaaxuha dibaaxuha wulleem tuhuruha mooy ak laabam loolu dafa leer sari waaw dafa ñëw ci li ñuy laaj ci fii sulbil masalati waaw ci li tax ñuy ñu taxaw nii laaj lool léegi nag ginnaaw ji kon mooy li gën a dëgër médd deru médd animal bu médd deram du laab du ñu ko mën a utiliser fokk ñu wulli ko waaw léegi nag laaj bi mooy lan mooy àtteey hein der boo xam ne deru animal bu ñu boo xam ne dañu ko wulli xam nga nee nañ la animal hein ci lu ñu doyal boo xam ne utiliser mooy mooy mooy mooy animal bu medd la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci ci ci li ëpp ci ñoom dañ ne bala moo mooy seen écrasante majorité ba mu def imaam Azuri fekk bu ñu ko wullee lay baax bu ñu ko wulliwul non du laab lay laab sauf que nag biir ñi ne animal yi nga xam ne seen der yi du laab lu ñu wulli ko dafa am ay wute ci seen biir ana yan animal ci biir est-ce que animal yépp la est-ce que animaux yépp la est-ce que xar mi mooy deru nañ jàpp xar moo xam ne dafa médd deram géléem gu médd gaynde gu médd segg gu médd mbaam xuux gu médd ak lan charognard bu medd njàppaan sanlab bu medd gaa yooyu est ce que ñoom der yooyu yépp ñoo yem àtte kene ñoom bu ñu leen wullee rek baax na ñoo ne a ah, déet déet déet déet déet foofu nag la wute bi am waaw foofu la wute bi am est ce que mooy lan animaux makulul lahmi est ce que animaux yi nga xam ne dañuy lekk seen yàpp ak animaux yi nga xam ne duñu lekk seen yàpp mooy lekk seen yàpp dafa xaram exemple animaux yi ñuy lekk seen yàpp mooy ñoom nag ak ñoom xar ñoomin ñoom nag ñoom xar ñoom gëléem ñoom bëy ah comme ñooñu est-ce que ñooñu ak fas waaw fas masalaam fas gisuñu ko <laughs> waaw fas li gën a dëgër mooy lekk yàppam man naa ne est-ce que animaux yooyu noonu ah ñoom seen àtte mooy bu ñu méddee bu dee ne ñoom dañoo dee tar ren duñ leen ci yoonu sharia dañoo médd est-ce que ñoom seen der ak deru animal yi nga xam ne duñ lekk seen yàpp comme gaynde segg till bukki njuur ak gaayooyu est-ce que ñooñu noonu bu ñu bu ñoom bu ñu méddee seen der ak deru yële ñuy lekk yàpp ñoo yem bu ñu leen wullee rek baax na foofu la wute boroom xam-xam yi am ah leer na tasawurul masala ah hmm ñoom ñépp la seeni der laab loolu dañ laan la aywa wax bu njëkk bi mooy waxu imaamu Zuhri bi ñu gisoon mooy moom mu lépp ci yam que medd bi animal nu animal animale nu animal animale makuulul laxmeeg ndax animaux yi ci loolu lañ leen côté boobu noonu lañ leen mën a diviser am na division boo xam ne ci lool la mooy animal boo xam ne dañuy lekk yàppam ak animal boo xam ne duñ lekk yàppam loolu benn division la waaw wax bu njëkk bi mooy waxu imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi te moom gis nañ ko sànq mooy moom de toute façon waxoon na leen que ça soit médd mi animal bi médd wulli nañ ko ñàkk nañ koo wulli ñoom ñépp a yem ah moom dafa laab dafa laab léegi deuxième wax mooy dañ lay mooy da jël ñaari extrémité yi imaam Zuhri moom lépp la animal bu ñu wulleek bu ñu ñàkk wulli ñoo yem seen der laab na wax nañ la contrairement waa jumur waa jumur dañ la non lii nag animal yi ñuy wax mooy ani bu animal yoo dañu medd lañ wax ah animal yu medd tax ñuy wax moom dane yu medd voilà lañuy waxe noonu parce que pour pour rek affaire bi gën a leer mooy kon wax bu njëkk bi nañ jàpp imaamu Zuhri bépp animal bu medd moo xam der ba mé wulli nañ ko wala wulli wuñ ko der ba laab na beneen extrémité bi mooy beneen opposé wu wax ji laa bëgg a wax mooy waxu imaamu ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi ñoom moom mooy contrairement li wax rahmatullah alayhi mooy ne bépp animal bu médd mooy so euh, bépp animal bu médd hein boo xamante moo xam deram wulli nañu ko wala wul wulli nañ ko wala ñàkk nañ koo wulli ñoo yem dara laabu ci waaw moom ba mu méddee moom la ñàkk laab ñu wulli koo ñu ñàkk koo wulli ñoo yem loolu mooy waxu imaam Ahmad deuxième wax ñetteelu wax mooy waxu imaam Ibn al Awzaa'i ah ah alimu shaami boroom xam-xamu shaama ngoog abu abdurrah abdurrahman al awzaa'i ah ak imaam abdullah ibn al mubaarak al rahmatullah alayhima ñoom ñu ne bu nekkee animal bi médd dañuy xool est-ce que dafa bokk animal yi nga xam ne sharia dafa dagan dafa daganal ñu lekk seen yàpp waaw walla déet bu dee ne dafa ñu dañu bokk ci animal yi nga xam ne animaux yi nga xam ne sharia dafa daganal ñu lekk seen yàpp comme ñoom xarak ñoom bëy gaayooyu bu dee ñooñu ñoo medd bu boobaa ñooñu seen der bu ñu leen wullee dina baax dina làpp bu dul boo xam ne bu ñuy lekk yàppam la nag non animal boobu noonu bu dee ne du bu ñuy lekk yàppam comme segg ak ñooñu ñooñu nga wulli ko nga ñàkk koo wulli ñoo yem moom du làpp kon ñetteelu waaw baa ngoog ah ñeenteelu wax bi mooy waxu imaamu Maalik mooy Maalikee yi rahmatullahi alayhim ah ñu ne c'est bu ñu ko wullee bu ñu ko wullee bu ñu ko wullee ah lan mooy xew bu ñu ko wullee biir bi mooy làpp non kaw gi mooy làpp mais biir bi du làpp mooy animal boo xamante ni nii dafa médd bu ñu ko wullee der bi kaw gi mooy làpp kaw gi mais biiram du làpp waaw mooy côté bi nga xam ne fala der bi fi moo teg woon ci yaramu animal bi hmm? mooy pas karaw gi nekk ci kaw ci kaw karaw gi loolu noonu nee nañ dina laat bu ñu ko wullee mais biir bi mooy fi taqaloo woon ak fi yàpp bi nekk loolu moom manula laat même bu ñu ko wullee waaw loolu mooy waxu Maliki yi rahmatullah léegi kon ñu ngi ci quatre cinquième bi mooy waxu mooy mazhabu Shafi'i yi ñu ne bépp animal boo xam ne dafa médd der ba bu ñu ko wullee dina laab ba mu des mbaam xuux ak xaj ak lépp loo xam ne dafa juddoo ci mbaam xuux walla xaj waaw léegi kon bi ci tegu muy waxu kan muy waxu xanafiya yi ñu ne bépp animal bépp animal boo xamante ne ni deram dafa médd deram ñu wulli ko dina laab ba mu des xinziir bi mbaam xuux mbaam xuux kese moom moo ci bokkul mooy ñoom ñi différence ak Shafi'i yi lan lañ Shafi'i yi dañ ne mbaam xuux ak xaj ak loo xamante ne soit mbaam xuux mooy sa baay wala mooy sa yaay wala xaj mooy sa yaay wala mooy sa baay mooy métis nga bépp animal métisu mbaam xuux wala xaj ñooñu moom boo ko wullee du dagan mooy du laab bu mujj bi nag ah te mooy sëccéen bi te mooy sëccéen bi mooy waxu zaahiri yeey ak al imaam qaadi abu yuusuf bokk ci xanafiya yi muy le premier grand taalibe de imaam euh, abu xanifatu nu'maan ibn saabit radiyallahu anil jamii moom ak zaahiri yi ñoo bokk wax mooy ngiru daawud az-zaahiri ak ñoom imaam ibn hazm ñoom dañu ne ma bépp der ak nu der dere moo xam animal bu ñuy lekk yàppam bu dul lekk yàppam bu meddee bu meddee ñu wulli ko jeex na lépp laab waaw loolu mooy lan deru segg deru gaynde bu dee mbaam xuux wute bi am est-ce que am na deram déet bu dee am na der ak xar mu dee medd ñoom ñëpp ñu meddandoo loolu boo leen xasee wulli baax na seen der laab na kon set wax yaa ngoom bu ñu récapituler imaam zuhri premier wax bépp animal boo xam ne bu medd la deram deram wulli nañ ko ak ñàkk nañ koo wulli laab na beneen wax bi waxu imaamu ahmad ibnu hanbal te wax bu mel nii jële nañ ko ci imaam maalik am na riwaaya la ci buñ jële ci imaam maalik comme wax bii nii di waxu imaam di waa xanaabila yi rahmatullah alayhi mooy ne moo ñu wulli ko bépp der animal bu médd deram nga wulli ko nga ñàkk koo wulli laabul waaw boo ko wullee nga tane ko nga ñàkk koo tane du laab ñetteelu wax bi muy waxu imaam al ak imaam Abdullah ibn mubaarak rahmatullah alayhima ñoom ñaar ñu ne lan bu dee ne lu ñuy lekk yàppam la médd lu ñuy lekk yàppam deram buñ ko wullee dina laab ah bu dee ne nag duñu lu ñuy lekk yàppam ñu wulli ko ñu ñàkk koo wulli ñoo du laab quatrième wax bi muy waxu Maliki yi ñu ne bu ñu ko wullee daru lépp médd bu boo xam ne médd la animal bu médd bu ñu ko wullee biiram du laab waaye bitéem mooy kaw gi dina laab léegi nag cinquième wax bi mooy waxu ima mooy Shafi'i yi rahmatullah ñu ne lépp bu de deru médd animal bu médd bu ñu ko wulee dina laab ba mu des mbaam xuux wala xaj ak lépp lu juddoo ci mbaam xuux ak xaj sixième wax bi muy waxu xanafiya yi rahmatullahi alayhim ñu ne léppay laab animal bu faatu ñu bu médd médd ñu wulli deram deram laab na ba mu des mbaam xuux ñoom xaj garaawul xaj tamit bu ñu wullee deram baax na waaw nañ ko wullee rek bu middee buñ ko wullee baax na bu mujj bi ci sëccéen bi muy waxu dina abu abu yuusuf ak zahiriya yi raxmatullaahi ala al ñu ne ma ne dara medd bu medd meddoo animal bu medd bu ne deram bés ko wullee doy na laab léegi loolu ab yi léegi nag mu des way ana nekk li muy hein ana ku nekk fan la tege waxam imaam Zuhri wax nañ la sànk li wax moom fi mu la ko teg waaw waaw mu ne parce que xadiisu Sayyidatu Maymuna bi dafa am riwaaya bu ñëw ci saxiix imaamul Buxaari boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane leen bañ ko waxee lool dane leen mooy bam leen yéen manu ngeen woon a jëfandikoo deram ki der ñu ne ko mayta la lii métti la de yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne inna aklu mu ne inna ma ak akluhu li nga xam ne moo xaram aw kama qaala li nga xam ne moo xaram mooy am na akluhu wa xaram lekkam daal moo xaram waaw mooy lekk yàpp médd bi moo xaram moom foofu la tegee ko ne comme que loolu la kon mooy wone ne kon der bi ñu wulli ko ñàkk ko wulli day nekk loo xam ne lu laab la léegi imaam ahmad ñooy xadiisu abdullah ibn akim biñ la waxoon sànq nekk ci sunan yi ak musnadu imaamu ahmad ñu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa yónni mooy bi ñu la doon wax daf ko yónni waa Juhayna un mois am benn bu ne un mois am na riwaay bu ne un mois avant muy génn am beneen riwaay bu ne un an avant am bu ne quarante jours hmm? léegi këne da leen a wax ne bu leen jëfandikoo ci médd bu leen jëfandikoo nii der bi mais bu leen jëfandikoo it benn médd bu leen jëfandikoo deram te tamit bu leen jëfandikoo li ci biir mooy bu leen jëfandikoo dara dara ci médd ñu ne kon lii day wane te comme que riwaaya bi ne un mois avant loolu day wane ne kon mbir yi daal di wul lay wane ne kon yéeg yépp folli na ko voilà voilà loolu la kon loolu daal lay wane ne ah fii daal sawaay kon yooyu yéene yépp àtte yi yépp c'était avant yow yaa Seydina Salama mi ngay wax loolu Tabuk la woon te Tabuk ci neuvième année bi la yonent mi aleyhi salaatu wa salaam ñëw na Medina nekk fa lu yàgg yow xajjatul wadaa sax defagu ah demagul Makka def ajam googu kon te lii un mois avant la woon kon kay loolooy wane ne mbir mi dese naa dëgg lool mooy suñu bos a dëgër ndax un mois avant muy génn àdduna la bind ne loolu sax buñ ci kenn jëfandikoo ci ci médd moo xam der moo xam ne ci biiram ñu ne kon loolu mooy suñu tegtal lii wane ne kon dafa jëf dafa xaraama jëfandikoo médd mooy laabul bokk laabul te ba mu laabulee la xaraama jëfandikoo kon mais ñoom seen Euh, imaam az yi tontom waxoon nañ ko sànq ah mooy li waa jumóor wax ne non non parce que le fait que nent ma le saar wax ne dibaahuha tuhuruha loolu dafa leer ko loolu loolu lu sarix la lu leer la këne li koy wulli wulli mooy ak laabam loolu mënuñu ko waxe mënuñu jàpp ne luy gën a setal rek la waaw te bu ñu waxee xaqaa'iq shar'iyya yi dañ koy teg ci sharia wàllu li muy tekk ci sharia bala ñu koy teg li nga xam ne moom lay tekki ci wàllu li nga xam ne mooy yi voilà xanaa bi lay nag ñoom seen xadis bi dañ leen ne xadis bi dafa am ittirab parce que yéen gis nañ am na bu ne un mois avant am bu ne un avant am bu ne quarante jours avant moo ne imaam at ne imaam Ahmad ci boppam xadis bii la doon wax waaye bi mbir yi euh, lëbajoowee euh, riwaaye yi ni mel mu ne tarakahu da ko bàyyi ndax duñu mbëkkante ndax kat manuñ ne un mois avant bii ñii ne un an avant ñii ne quarante jours avant yooyu yépp daal day wane ne hein loolu lépp daal day wane ne daal mbir mi te loolu la imaam al-Bayhaqi wax ne lii day wane ne ittirab da cee am waaw en plus xamuñu cheikh yi ñooy ñan <laughs> waaw même bu dee ñenn ñi dañ ne bon ay saxaaba lañ mais le fait que ittirab am problème it am na xamuñu kañ la xamuñu lettre bi kañ la woon exactement kon nag loolu day tax day remettre en cause affaire moo la imaam Tirmizi mu ne lii daal imaam Ahmad lii xadiis bii la doon waaye bu mbir yi bare ibtiraab yi ba mu bare da koo bax waaw da koo far ba kay waaw xam nga man nga ne mais lii daal moo gën a wóor ndax xanaa bi lay dañ naan lii wa gën a wóor waaw yéen daal yi ngeen di wax itiraab bii ngeen di wax xam ngeen ne bariwul njariñ noonu jar bariwul ngaañ-ngaañ ci xadiis bi de wax leen lii moo gën a wóor ngeen sàmm seen diine ñu leen mukk waaw yéen nan lañuy sàmmoo ci loo xam ne mbir ma wóorut ab lettre la te lettre ba xamuñ nan mooy ñu ko yónni xamuñu ñan lañu hmm. te ñun suñu xadiis bii dafa leer di wax lu leer kon nag lii nii lañuy lañuy lañuy lañuy lañuy jëfal lañuy jiital te tamit le fait que muy loo xam ne day wax ñu jëfandikoo lee di tere même bu dee ne côté boobu mais il faut tere moo ëpp doole mais nag tere gi mooy il faut mu tegu fu leer léegi nag kon moo tax côté xanaa bi lay ñoom seen problème lool la moo tax imaam Ahmad ci boppam imaam at-Tirmidhi nee na daa far baax xadiis bi waaw léegi nag waxu ñoom imaam al-Awzaa'i ak imaam Ibnul Mubaarak ñoom ñu ne woon fekk mu nekk lu ñuy lekk yàppam médd lu ñuy lekk yàppam day laab bu ñu ko wullee siinoo nag bu ñu dudu laab ñoom ñu ne xadiisu Ibnu Maliix bi lañ tegoo radiyallahu anhu ñu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa tere ah an juluudi sibaa'i an tuftarash waaw mu ne yonent mi alayhi dafa tere ci de deru euh, ndegmeent yi animaux féroces yi carnivores yi dafa tere seen der ñu ciy toog di ko lal di ko lal te imaam at-Tirmidhi ak imaam al daal dinañ koy solo waaw waaw léegi ba pare ñu ne le fait que yonent ma saa saa wax ci riwaaye yi nga doon wax yow yu xadiis na Salama ibnul Muhabbiq dibaaruha zakatuha ne wulleem day taxaw palaasu rendeem loolu dañuy xam ne kon animal bu ñu mën a rendi la waaw mooy boo xam ne loolu dañ ciy xame ne kon animal boo xam ne sharia daganal nañu rendi ko la sinon animal boo xam ne du ñu ko lekk yàppam sharia day tere ku ko rendi mënuñu ko rendi ndax du pala du bërëbërul bu ñuy rendi kon nag sibaa yeeg ndeg nent yeeg ñooñu animaux féroces yi duñ ci bokk waaw waaye dañ leen ñoom niñ leen tontoo mooy ne yéen texte bi dafa leer yéen qiyaas ngeen def waaw mooy texte bi waxul naan animal boo xam ne dañuy lekk yàpp moom déet yéen yéen a ci def yéen def yéen a dégg ci mbir mi ne comme que dane zakatuha dibaahuha zakatuha la ko ak wulleem mooy mooy rendeem mooy taxaw palaasu kiiwam hein dibaahuha ak wulleem mooy taxaw place ak rendeem yéen ci dégg ne kon loolu day wane ne animal bu ñu mën a lekk la waaye tex bi ñu am ah loolu amul lool de waaw loolu la de <laughs> waaw loolu la parce que ayyuma ihabin dubira faqad tahur voilà hadith sayyidina abdallah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ah bépp der ak nu der deroo ah dubira dañ koo wulli faqat tahur te loolu mu ngi ci mu ngi ci sunan yi kanta riwaay imam muslim seydna abdullah ibn abbas dana yonent mi alei satu salaam nee na ida ihaabu faqat tahur bu ñu tanee wulli der laab na ñee waaye yow lii dafa leer lii dafa leer naññ der waxul der ku ñuy lekk yàppam kuñ dul lekk yàppam kanta maalikee yi ñoom ñoom ñoo ne ci kaw gee làpp biti bi du laab yéen nag ñoom ñoo tax ñu naan ci kaw di ci mën a taxaw julli di ci man a def lool mais ci biir bi comme que du moo tax ci biiram doo ci mën a def lu dul ndox ak yu wow yi ay céréales yu wow yi nga xam ne ndax loo xam ne najaasala la gu wow moom du taq loo xam ne mënula transmettre ak sobeem sobe gu wow manu la transmettre ñaar yu wow bu ñu bii wow bii wow nekk sobe beneen bi wow nekk lu làpp bu ñu laalantee du ko transmettre kii bi looloo tax sobe bi looloo tax ñu nekkoon man nga cee def ay ceeb ay ay ay dugub ay yooyu ak ndox ndax ndox innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay dafa laab tey laabalaate te dara du ko sobeel kantaan ak leneen comme soow ak yooyu boo ko ci defee du baax ndax laabut waaw moo tax ñu naan dàll boo fi solee dàll dàllu der ñu ne boo ko solee mënoo julleek moom park que biir bi ngay sol ah te boo ko solee mooy li nga sol laabu mooy da koy summi yéere bi it boo solee yéere boo xam ne en cuir la daw da nga koy summi parce bu dee moom nga tegoo da nga koy summi parce yow li nga li ngay sol mooy dafa nekk loo xamante ne nii dafa am sobe loolu nag da gis ne biir mi daa tar lool ñoom boo leen toppee mooy mbir mi diine ji yombal la gën a doon que lii ñuy wax waaw mooy ne da ngay gis ne day dem à l'encontre de esprit wu diine ji nga xam ne dafa ñëw ngir yombal nit ñi waaw dafa bari ay ay conditions yuñ ciy teg <laughs> loolu lañ def ci masalal xuffayni maaliki conditions yu bari nañ teg yoo xam ne yooyu yëpp jaru ko ci insha allahu taala léegi nag mu des kon Shafi'i yéen fan ngeen teg seen wax yéen Shafi'i ne yéen xajak mbaam xuux ak lu tukkee ci moom loolu moo dul làpp fan ngeen ko teg ñu ne parce que alxuraan dafa leeral li jëm ci wàllu na najaasatul mbaam xuux loolu moom waaw innamal xamru wal maysiru ak tamit al xinsiir moom waaw xurima alaykum maytatu wa laxmul xinsiir loolu dafa leer kalbu nag ñu ne xaju mooy xadiisu kal xaj bi waaw bi yonent ma lay saa saa wax ci xadiis sayna abu hurayra radiyallahu anhu idaa walagal kalbu fi inaa ahadikum na ko raxas juróom-ñaari yoon bu xaj xabee ci ndabul kenn yoon na ko raxas juróom-ñaari yoon bu mujj bi ah, mu def ki suuf ñu ne looloo tax ñu duggul kon xaj dafa sobewu xanafiya yi yéen lan ngeen wax ñu ne ñun xaj ñun xaj nag boolewuñ ko ci mbaam xuux kese lañ wax ne moom moom lañ ci génne parce que moom alquran dafa ñëw ci lu leer ci wane ne mbaam xuux dafa sobewu kàntaa xaj moom ñun d'accorduñu ak Shafi'i yi léegi nag yéen zahiriya yi ak abu yusuf ana fan ngeen teg leen wax ñu ne ñun mooy xadiis yi nga fi wax sànq nekk sunani ayyuma ihaabin bépp der ak nu der deroo boo xam ne dubira wulli nañu ko faqat tahura leer na ak xadiis bi nga njëkka version bi nekk sax imam muslim ida dubiral ihaabu bu ñu wullee der faqat tahura laab na ñu ne ñun loolu mooy suñu dal yi kon amul yonent bi sallallahu defu fi benn restriction waaw ber yépp ci yem der lu ñuy lekk yàppam der lu ñu dul lekk yàppam ba mbaam xuux bu dee d'accord ngeen ne am na der bu ñu ko wullee laab na yonent ma saa saa ma ko wax waaw lii nag mooy bi gin a dëgër waaw waxu abu yusuf ak imaam az-zahir ak zahiri yi mooy li gën a dëgër insha allahu taala ci kaw noonu mooy ñun yooyu yépp maalikee yi wax ak ñeneen yépp yooyu yépp amu yow boo solee sa deru sa yére boo xam ne cuir la sa dàllu cuir lépp mën nga koo jullee ba ñu ko waaw te soxlawul ñu naan soxlawul euh, lii yéene ñu naan jullit bu ko jullit jullit kese ko mën a def déedéet mooy bu ko ku ko man di def l'essentiel mooy tane nañ ko traité nañu der bi jeex na loolu day laat man nga cee solub kap man nga cee ut ceinture man nga cee ut lépp nu der deroo loolu ndax yonent ma la moo wax ida dubira bés wullee al ihaabu ndox faqat der faqat dëgg dëgg tahura laab na ak ay ayyuma ihaabin bépp bépp bépp der boo xam ne du biira wulli nañu ko faxat dahura laab na kon lii mooy li gën dëgër insha allah ci masala mi der yépp a laab buñ leen wullee moo xam lu ñuy lekk yàppam la moo xam lu ñu dul lekk yàppam la wallahu ta'ala a'lam léegi nag kon mu deseñu masalaam euh, kon lii mooy li gën a dëgër mooy waxu zahiriya yi ndax dafa am am dafa Euh, euh, nekk lu général ci mbooleem wàllu der yi ayyuma ihaabin bépp der waaw dubi ra wulli nañ ko tani nañ ko traité nañ ko faqat dëgg-dëgg tahura laab na léegi nag mu des benn affaire fii benn masala moo ñu dese mooy gis nañ ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa utilise kon loo xam ne ndab la ndabul yéeféer la mushrika waaw ndax baag bi ndab la noo ndab mooy lépp loo xam ne moo récipient ma ne waa ah, ah, ah, et alors après problème li ci newoon problème leeral na ko nee nañ ko mbir mi dafa nekk loo xamante ne nii hein médd la mu ne loolu garaawul waaw ndax parce que dibaaruha tuhuruha ba ñu ko wullee mooy ak laabam ñu ne la mais c'est boo gisee laaj bii ñu lay laaj ñu lay naan la dafa utiliser ndabul yéeféer mais dafa fekkoon ne moom aleyhi salaatu wassalaam comme nim ne ci xadiisu seydina abu Tha'labatil Tha'labatal Xushani ah abu Tha'laba al-Xushani radiyallahu anhu moom aleyhi salaatu wassalaam muy xadiis boo xam ne mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari ak saxiixu al imaamu Muslim ibnul Xajjaaj al-Qushayriyu an-Naysaburiyu rahmatullah alayhima xadiis yoo xam ne yonent bi alayhi salaam ci boppam ah moom moo tere woon ku lekk ci ndabal yéefér ndax Seydina Abu Thalaba radiyallahu anhu nee na man damaa laaj yonent bi alayhi salaam ne ko yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inna bi ardi qawmin ahli kitaab afa nakulu fi aniyatihim qaala laa qaala laa ta'kulu fiiha illaa an laa tajidoo ghayraha faghsiluha wa kulu fiiha waaw mu ne man Abu Tha'laba al-Khushani radiyallahu maa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li parce que comme comme dëkkuloon Medina noonu da mooy dafa doon ñëw ah, mu ne dama laaj ndaw yàlla li ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam inna ñun kat bi ardi qawmin ahli kitaab man fa ma dëkkee foofu ay nit ñoo xam ne waa ahlu kitaab la ñoo fa dëkk mooy ñoom laa dëkkal comme ñun bu doon tey man nañ ne waaw fii ci Europe inna ñun ñii di wax te dëkk Europe nekk fi ay français gii ay Canada ak feneen wala Australie ak feneen wala Afrique du Sud wala man hein mais Mali même bu dee ne ñeneen mais ñooñu du ñuy yéeféer mais comme tikk yi ñu la wax léegi yu tubaab yi nii mais sauf que yu tubaab yu ahlu kitaab ah loolu boo tax côté mariage yi mu jara leeral ñu bari di ci tàbbi ci erreur bu toll noonu ñu ne senegal jàpp ne tubaab yi ñoom ay wax waa ahlu kitaab lañ alors que jegewu ñoo nekk ahlu kitaab ñu ci bari ay athée lañ ñu ne kon inna mu ne ko man ne ñun dañoo nekk suuf soo xam ne fa ma dëkkee waa gens du livre laa dëkkal mooy ñi nga xam ne yahuud yi wala chrétiens yi waa afa nakulu fii aniyatihim ah est-ce que mën nañoo lekk ci seen ndab yi seen récipients yi mën nañ ko utiliser di ci lekk gis nga laaj bi mu laaj laaj la boo xam ne da leen a concerné parce que dëkk ak ñu mel noonu moytu seen ndab yi mooy mbir la moo xam ne day fréquent mu leen di dal mu ñëw laaj ci laaj yonent mi alayhi salaatu salaam loolu anam lan mooy ak tey est-ce que mën nañoo lekk ci ndabol ñooñu ñuy ay yéefér ay waa ahlu kitaab gis nga te moom mii laaj na ko comme ni Seydina na ibn Hatim laajoon na affaire rëbb yi moom mii laaj na ko ndax moom kat la woon chasseur la woon laaj na yonent mi alayhi salaatu salaam lan moo dagan ci rëbb ak nan nañuy rëbbeeg yooyu yëpp laaj na ko yonent mi alayhi salaatu salaam daal di koy leeral kon nit da ngay laaj li nga xam ne moo con concerné directement ak li ngay dund ñun gis nga laaj yi mel nii duñu ko laaj waaw waaw duñu ko laaj ay waa man de moom damay xëy tous les jours bërëb sàngam laay xëy lii ñu fay liggéey lii ak lii ah waa oustaz loolu dagan mooy doo gis ku ko laaj de wala yàlla tere même fii am ay copains yoo xam ne ay tubaab lañ ay yooyu ngay demanteeg ñoom di demalanteeg ñoom mais que est-ce am na ci ñun ku mas a traverser xelam laaj. est-ce que mën nañ ma invité bu ma demee ma lekk ci seen ndab ya wala seen kaas yañ may xellil ak yooyu mais gis nga saxaaba yi radiyallahu fi seen himam tolloon seeni yitte yu kawe te xam ne lii la leen borom bi laaj waaw li nga xam ne moo leen laal seen vie quotidiennement ñu koy def loolu la leen borom bi di laaj mais du leen laaj biddiw ba ca la ca gannaaw Suraya lan laaj pépp suuf yi ñaata laaj ñaata monde am ak loolu buur yàlla fenn la ko laaj waaw ah way xuruufu yii nii lan lay tekkeek yooyu du la ko laaj fen lim lay laaj mooy yi nga xamante ni nii yow mooy yim waral ci sa kaw ak li ngay dunde est-ce que lew naam lewul ak lan ak lan moo dagan ci li may def ak lan moo ci daganul mu ñëw laaj lool yonent ba ndax da ñun de dañoo dëkke suuf soo xam ne waax lu kitaaba fa ne est-ce que mën nañoo lekk ci seen ndab yi qaala laa ta'kulu fiiha nee na yonent bale saa saam ne leen déedéet bu leen ci lekk de illaa an laa tajidu ghayraha faghsiluha wa kulu fiiha bu leen ci lekke lu dul ngeen trouver yeneeni ndab waaw lu dul ngeen bañ a trouver leneen mooy bu leen ci lekke non bu leen lekk ci ndabu yéeféer yi moo xam juif yi chrétiens yi bu dee ñoo nag la ñuy wax mooy ñi ci des moom dañ leen bi ala la awla à fortiori ñi nga xam ne ay athée lañ bu leen ci lekke illa allah tajidu ghayra sauf bu dee ne ba mu des bu dee ne trouvé wu ngeen yeneen ndab yu ngeen mën a lekke lu dul ndabul yéeféri si te ji boobaa bu leen def ñoom ñu def ci seen ñam yi nga xam ne daganul rek kon ni ñuy yàq ci mbaam wala ci ni ñu togge yooyu ngeen ñëw rek togg ci noonu non bu boobaa bu leen ko utiliser lu dul ngeen trouver wu ngeen leneen lu dul yooyu bu boobaa nag si farsiluha na ngeen leen raxas ba pare ndab yooyu après wa kulu fiiha ngeen yàq ci wala ngeen togg ci li ngeen ciy togg wa kulu après fiiha ngeen door cee mën a lekk ñu ne la lii moo indi laaj bi te tamit gis nañu gisoon nañu ca xadiisu daam zaaj ba waaw ba mu la doon wax ne ndaw sa xadiis sayna Imraan ibn Husayn radiyallahu anhu tuddoon nañ ko tamit ci tabu biñ naan hadiisu Seydina Uqbat ibn Amir bi dane yonent bi alei saatu salaam biddanti woon na tabu bañ ne la mais hadis boobu wérul waxoon nañ la ku mel ñoom imam al-Waaqidi dane woon yenn yi fii la xewoon hadis Seydina Abu Qataada Seydina Imraan gisoon nañ ne yonent bi alei saatu salaam mooy ndaw sa ba ñàkkee ndox te tukki ba mu yónni Seydina Ali ak Seydina Imraan radiyallahu anhuma ñu daal di dem bañ dajeeg ndaw sax yoroon ñaari baag ya teg ko ci kaw géléemam ñu ne ko yaa amatallah aynal ma yow jaamub yàlla bi bu jigéen bi ana ndox mi mu ne ko é gis ngeen démb heure bii laa jóge fa ndox ma fa ndox ma am yéen du ngeen am ndox ñu ne ko kon ñëwal ci yonent àndul ñun ñu dem ci yonent ma saab saab mu naan kan ki ñu naan assaabi mooy parce que waa Quraysh defoon nañ seen campagne de diabolisation voilà gis nga ko faari ba xat xattaa dëkk yu sori yi sax village yu reculé yi yëg nañ ne ñoom ñu ngi woowee yonent ma lay saab saab yi ba ñoom ñu jàpp ne moom loolu la doon waaw ba mu nekk mu ŋàññ boo xam ne moo tax ñu am ko saab yi mooy gis nga campagne de diabolisation dafa yàgg nekk voilà voilà léegi ñu ne ko waay yow ma ne en tout cas topp ñu daal waaw ma ah, daama ki ñuy wax benn la mais ñun duñu la confo duñu la confirmer ci loolu nga wax mais topp ñu bañ demee yonent bi saa saam ndox moom da ko utiliser ba moom moo ci barkeem la ndox mi kiiwe ba ñépp am ndox mais mooy utiliser na foofu ndabal yéeféer ak fii Tabuk bi mu duggee ci kër ndaw sos léegi nag loolu moo di laaj bi loolu ak xadis bi nga gis kon xadis bi da ko doon tere xadis yee bu Seyna Salama bi bi mu duggee Tabuk ci kër ndaw soosu utiliser la baag bi ndox ma fa ne gamza yiñ la wax sànq ndaw soosoog ñaari baagam yi kon léegi laaj bi mooy nan la ñuy boolee xadiis sayna Sa'labat al-Xushani al-Xushani radiyallahu anhu bi mu ne bu leen ko utiliser lu dul da cee teg condition lu dul trouver wu ngeen première condition ngeen bañ a trouver yeneeni bool yeneeni récipient yu dul lu dul ñoom seen yos te bu dee lool la bala ngeen leen a utiliser na nekk loo am da ngeen koy raxas ngeen door cee lekk xam nga première mën na nekk ñu ne la bu dee côté bii baat lañ ciy def am ndox la te innal ma'a tahurun la su shay ndox dama laab tey laabalaate dara amul dara dara dara dara dara dara dara du ko sobeel kon mooy kon yow baag bu dee baag bi grawul parce que ndox la te ndox kese lañ ciy def moom lañ ciy rod di ko ci def kon nag ah mbir maa ngoog te xadiis boobu mu ngi ci sunan imaam ahmad soloo na ko daal na koy wéral innal maa tahurun la yunajjisuhu shay ah mooy xadiisu seydna abu sa'id al-xudri radiyallahu anhu mu jële ko ci yonente mi alay saatu salaam ñu ne kon nag yow sa côté ndox bi baag yooyu garaawul parce que leer na ndox lañ ciy def bii yow dëgg la bu Seydina Abu Sa'id al-Khudri Abu Tha'laba al-Khushani radiyallahu bi muy wax mooy ndab yoo xam dañ koy toggee ka waaw même bu dee Shafi'i ba na leen ndox it daa bokk na comme wa man lam yat'amhu falaysa minni falaysa minni comme le Seydina daa ba ñu rombee ca ndox ma Taalut ak Jaalut ah mu ne bu ngeen rombee ca ndox ma bu kenn laal ci ndox mi lu dul koo xam ne da cay as bu ci kenn naan mu foofu lan la ci yat'amuhu moo tax ci wàllu zakat buñ ci ñëwee nañ gis Shafi'i yi rahmatullah alayhi wute biñ am ak waa jumhur ci wàllu euh, euh, yi génne zakat ak yooyu ndax fii ndox la waxta ndox dane fii foo alxuraan dafa utiliser man lam yat'amuhu ku ko mooy taama mooy lekk mu utiliser ko ci wàllu ndox voilà léegi ñu ne la kon baax na bu ñu jëlee foofu léegi boroom xam-xam yi rahmatullah ñoom dañoo euh, wax ne mooy ci laaj boobu est-ce que utiliser euh, ndabul yéeféer yi kon loolu lu mën a nekk la wala dafa xaram ku mel ni xanafiye yi chaafiiye yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne loolu utiliser ko mën naa nekk sans amul benn sibeel amu ci amul dara luñ ciy sib waaw mooy en respectant conditions yi hadith bi wax mooy ne euh, même loolu sax le fait ñu naan même boo trouvé wul dara loolu yonent ma ne saab-saab da leen ko waxoon ngir ñu gën a euh, euh, redoubler ndax fa ñu nekk la réewum yéeféer la boo xam ne ñu vigilant ndax ñoom duñu moytandiku sobe waaw moo tax mu leen koy waxe noonu sinon boo xoolee nii këne mbir mi set na laab na amul dara lu ci taq amul lenn loo xam ne luy niroog yooyu la mooy ne loolu mën nga cee lekk voilà voilà amul sobe amul dara ñoo yem gis nañ ne boo nga xool gisoo ci luy niroog trasu sàngara wala xinziir wala yooyu loolu moom loolu dara newu ci waaw te loolu mooy waxu kon ñu la wax xanafi yi shafi'i yi xanaa bi yi kanta maalikee yi ak zahiri yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne noo dañoo sikku ci lekk waaw xam nga ñii dañ ñu njëkk ñi dañ na ne sibeel sax da cee amul nit ki man nga cee lekk ci ndabal ñooñu yéefér yooyu waa ci kitaab sans benn sibeel amu ci maalikee yi rahmatullah alayhi ak zahiri yi ne dañ koo sikk waaw ndax lan ñu ne ndax yonent bi alayhi salaam premièrement bi ñu ko laajee bi ko Seyna Abu ba laajee li mu njëkk a wax dane laa non ba pare mu cegti ay condition mooy ñaar ñu bañ trouver yeneen yi ndab te bala ñu koo utiliser nañ ko raxas mu ne précaution yi yëpp mu ci teg ak le fait mu commencé ne laa lool mooy wan ne même boo remplir loolu lépp loolu dañ koo sit mooy boo gisee yeneen lekkeel ci leneen waaye bu lekkee ci ndabal yéeféer kantaa waa jumhur dañu ne non benn sibeel amu ci waaw imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne xadiisu Abu Sa'laba bii li muy wane mooy ne mbir yi ay cin lay wax yi nga xam ne dañ ciy togge waaw te mbir mi nekkul ne parce que xam nga boo toggee ci leen day imprégné wu nga jël mbaam togg ko ci cin day imprégné wu ñu ne looloo lool ndab yooyu lay wax te ndab tal bu dee lool la mooy najaasa gi rek lañuy feet xeet te loolu moom ñu nekk ahlu kitab ñu nekk ate ñu nekk jullit ñoo ci yem jullit bépp jullit boo xam ne it mooy liñ doon wax yàpp yi nga xam ne redd wuñu leen ci yoonu charia lay togg comme yi nga xam ne les non halal yi ñuy jaay ci ay Carrefour grande surface yooyu moom ak boucherie bi moom yooyu lay togg kooku nekkum jullit tudd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di di lekk ci loolu di tudd di di di di di di jënd yooyu moom yooyu lay jënd parce que nee na moo gën yomb moom moom moom àgg na daal ci wàllu diineem moom jaralu ko lu bari waa jooju walla iyaadu billah ba moom muy def loolu ñu ne kooku mook yéeféer bi bi utiliser ndab yi di ci def sobe ñoo yem kepp waaw ñoo yem képp kon affaire bi nekkul ci est-ce que yéeféer ko moom wala jullite ko moom wala ab atee ko moom ku gëmul yàlla dara gëmul be ab koo xam ne moom dafa gëm nee na gëm ne dara gëm na Seydina Isa wala gëy na gëm na Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ñoo yem mbir mi résultat bi kese lañuy xool mooy waa ji lan la lan la ci utiliser est-ce que lu lu lu lu laab la ci def wala lu laabul wala lu dagan wala lu daganu loolu nag jullite ñàkk jullite ci yem te lii wane ne dara newu ci suñu alquran suñu borom moo ne wa ta'amuhum la lakum no moo ne yéefér yi seen ñam yi dagan na leen mais seen ñam yi ñoom seen togg yi dagan na leen du loolu alxuraan wax ndax xam nga chrétiens yi juifs yi ñoom bokk nañ ñam habilitation fekk respecté nañ comme ni ñu ko waxee woon ñu bañ koo rendee chrétien bi rendee bismil masiixi bu dee loolu du baax waaw mooy bu dee ñoom respecté nañ leen seen religion wax ñuy rendee ñu rendee noonu loolu day dagan ci jullit bi bu ñu toggee kooku ba yàkkal mën nañ la toggal mais ñu ne te lool li koy gën a wane yonent ma lay saab keroog bi mu demee Xaybar euh, yàpp wañ ko defaroon bosanal ko kan moo ko togg lu dul juif ab benn juif juif bu jigéen moo ko togg noonu te yonent ma lay saab bañ ko ko joxee neewul non non non ndabul yéeféer yi kenn bu ci lekk waa ahlul kitaab mais da cee lekk kon da taa mu nekk fi di seet est-ce que kii non da cee lekk ba poson bi laal ko ak kamu laal waaw kon nag ñu ne lii lépp day wane ne affaire bi benn sibeel amu ci te nit mën naa lekk ci ndab yooyu maadaama mooy laab na waaw laab na kese lañ ciy seet loolu kese la te ñu ne xadis bi nga waxoon sànq bu Seydina Imran bi ndaw si jële ndaw si mazada yooyu ñaari baag yi waaw ak tamit kii bu Seydina Abu Euh, euh, euh, Salama ibn al-Muhabbiq dafa dugg ci kër ga keroog tabu benn femme boo xam ne mushrika la utilise baag boobu defoon ndox voilà kon ñu ne lii nii day day wane ni ñun li ñu wax moo gën a dëgg waaw ñoo yem rek yéeféer bi ak jullit bi dañuy xool rek lenn kese lañuy xool est-ce que ah ñoom loolu dañ ciy bàyyi xel. est-ce que sobewu na wala déet bu sobewul baax na waaw xam nga maalikee yi rahmatullah alayhi ñoom dañ naan bu dee cin la hein boo xam ne dañ ciy togge mbaam xuux mooy li ñu waxoon sànq mbir mi day imprégné wu ci cin li moo tax cin di nga gis cin lu bees bu ñu ko door a togg ñu yàgg cee togg ba mujj même loo raxas raxas am na ñuul ñuul yu ciy des bu dee ne du mboom bu bëggee ko waral ñu ne gis nga noonu muy imprégné woo day tax bu dee yàq cin boo xam ne xinziir lañ ciy togg wala fuur boo xam ne waaja ay ganaar yoo xam ne rendi wuñ ko ci charia la fay lakke muy siit di def noonu takk ci kii bi yépp yow bala nga ko utiliser ah mooy ne bu dee da ci imprégné wu bu dee maalikee rahmatullah alayhi loolu moom daa mënul ne sax waaw boobu moom amul sax lu ñu sit mooy daa mënul la ne parce que affaire bi dafa dul dagan nga def ko parce que day imprégné wu ci biir waaw waaw mais li gën a allah mooy waxu waa jumhur min alxanafiyati wa shafiiyati wal xanaabila que ne amul benn sibil waaw mbaa daama mu ngi respecté que ne amul sobe ndax wa ta'amuhum xillun lakum ñoom seen ñam yi dagan na leen ak xaybar keroog yonent bi aleyhi ndaw sa yahud bi juif ba toggal na ko mu nekk waaw te tamit euh, gis nañ mazaada yi ñaari daam zaaji ak ndaw si ci salamatu ibnul muhabbiq keroog ci tabuk ba mu ñëwee utiliser na seen awaan yi seen ndox yi te ci seen baag la ne woon te baag ya mën nañ manuñ ne baag ndox kese lay def waaw parce que xamoon nañ ne ndab yi dafa ne woon loo xamante ne nii yu lu tumuranke la woon mooy du nekk nga doon romb si ndab waaw kon nag mën nañ ci def ndox mais mën nañ ci def leneen yéen maalikee rahmatullah yéen ngi nii ne sànq ne ab der baa bu ñu ko wullee médd bu ñu ko wullee deram yéen nee ngeen biir bi du laab bite bi rek kay laab ngeen ne mën nañ cee def ndox ak yu wow yi kon kay loolooy wane ne kon yéen buñ ci defee lu mel ni soow du baax buñ ci defee lu mel ni leneen ay jus du baax kon kay yéen kon xam ngeen ne kon mbir mi du ndox rek a ciy ne voilà kon nag mooy bu dee baaj yi tamit comme ko utiliser woon na ko te waxul ne oh mais yéen. ah seen baag bi xaaral ak iwag yooyu yëpp dafa ñëw utiliser ko kon loolu lañuy xame ne kon amul benn sibeel bu ci am utiliser ndabu yéeféri buñ la toggalee yàkkal la indi la maadaama lañ lay yàkkal lu dagan la ceebu jën la la ab ab ab ab ab ate yàkkal ab chrétien ab loolu walla ngalax dóoral la ko ci ay bool jox la lu mel noonu lépp wala euh, togg yàpp woo xam ne ca boucherie bi fee la dem bu xalaal bi jënd fa ñëw togg toggub yaasa wala cuu wala gaa yooyu ñëw yakkal la dagan na fayeen bi wax naa lu la bégloo ah <laughs> léegi ñu yem noonu wallahu <laughs> ah? <laughs> léegi kon naa la ba nga dem ak yi dégg voilà kon insha allah kon dañu yem masala bii lañ tëboon ah? li jëmoon ci wàllu der yi ndax salama xadiisu seydna salama ibnul muhabbiqi ak ndabal yéeféer yi